mu doon Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir ibn Anif ibn Tha'laba ibn Qunfuz ibn Khalawa ibn Sabi' ibn Bakr ibn Ashja' ñu gën koo xam ci Nu'aym al-Ghatafani ci la moom mu ngi tuddoon Nu'aym di doomi ko ñuy wax Mas'ud Mas'ud di doomi Amir Amir di doomi Unayf Unayf di doomi Sa'laba ah, moom Sa'laba boobu di doomi Qunfuz Qunfuz di doomi Xalaawa ibn Sab'i mu bokk ci ñi nga xam ne ñooy waa Ashja' te bokk waa Ashja' ñoom waxoon ay tribu ab clan ci waa Ghatafan ñu gën koo xame moom Seydina Nu'aym mii boo déggee ñu naan Nu'aym ibn Mas'ud al-Ghatafani wala Nu'aym ibn Mas'ud kese dañ ko koy wax noon dàkkantalam moo doon Abu Salama al-Ashja'i saxaabal nag boo xam ne bu siiw la bi nga xam ne ci la waa Ahzaab waa Xandaq coalisés yi waa Quraysh Ghatafaan bi mu bokk moom Seydina Nu'aym ibn Mas'ud Banu Qurayza ñëwee ndar kepp jullit ñi waaye mënuñoo agsi ndax kanaal bi mu nekk ay fan yu mettita tar ci jullit ñi ah suñu boroom subhaanahu wa ta'ala daal di teggil jullit ñi nag bi mu teggil leen lool mu ngi ko jaarale ci tuubug Seydina Nu'aym bi moom la imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi daldi wax ne li nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yi nekke comme li suñu boroom décrire tiit googu daldi dugg ñu bari dugg ñenn ci ñoom ak li nga xam ne mooy tartar yooyu ndax li nga xam ne moom la ahzaab yi coalisés yi daldi nekk benn contre ñoom dikkal leen ci seen kaw ak ci seen suuf nee na moom imaam ibn Isxaaq thumma inna Nu'aym ibn Mas'ud ibn Aamir ibn Unayf ibn Tha'laba ibn Qunfuz ibn Hilaal ibn Khulaawa ibn Ashja' ibn Rayth ibn Ghatafaan ataa Rasuulallah mu ne ci la ginnaaw loolu biñ nee ci loolu ci la Seydina Nu'aym ibn Mas'ud miñ la wax sànq wax nañ ni nga xamante ne lool mooy ay maamam ak yooyu wax nañu ko ba ni mu àggee ci waa Ashja Ashja boobu nag di doomi Rays Rays di doomi Ghatafan moo tax al Ghatafani dañ koy wax tamit al Ashja yi comme niñ ko waxee léegi mu jóge ci waa Ghatafan ñi ànd ak Quraysh fii ngir buum si yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak lislaam mu dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom Seydina Nu'aym fa qaala mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah mu ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islaami mu ne ko inni qad aslamtu dëgg dëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam man Nu'aym de tuub naa waaye wa inna qawmi lam ya'lamu bi islaam waaye nag waa Ghatafaan ñi ma àndal fii ci mission biñ ne ginoo ma koo xam ñu sonal leen boobu ba léegi yéen samay ñoñ di waa Ghatafaan xamuñ ne man tuub naa kon nag fa mur fa mur bima shi'ta fa mur nii bima shi'ta digal ma fa mur nii digal ma bi maa sittalu la neex man ci moment wu bi besiñ fi def assiégé leen ci laa gise leer ci la ci la ma leerul islaam dugg ma tuub tuub naa nag gis nga tuub aajowul dem ci sëriñ naan ko wala ab kenn naan ko damay ñëw ba foofu ngir tuub déedéet déggoo li mu wax no Seydina Nuaym dafa tuub pare door a agsi ci yonent bi alayhi salaatu ñëw ne ko inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islaami man tuub naa te samay ñoñ xamuñ ne tuub naa mas naa la fi wax ne erreur bu rëy bi nit ñiy def nit bëgg tuub ñu naan ko xaaral ba àjjuma bu ko defee nga door a tuub ci biir mbooloo meek yooyu walla sëriñ waa ça fait l'occasion xalifa diw wala sëriñ diw de daf fee war a ñëw nañ xaar ba mu ñëw loolu ngandum erreur la boo xam daa ah bu deewee ci diggante bi nag hein nga naan koy xaaral ba sëriñ diw ñëw te lool affaire protocole kese la tuub waaye nit ku nekk mën ngaa koo defal sa bopp sa biir néeg nga toog ne ashhadu an laa ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah ne maa ngi seede ne amul benn buur lañ bu war a jaamu ci dëgg te kurul yàlla te Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ndawam la jeex na dugg nga ci lislaam léegi nag yëgle bi darit ngir ñu xam ne jullit ñi xam ne yow nga xam ne daa am ci ñoo bokk communauté boo bokk xeet woo bokk ñoo xam ne tamit droit ñu bañ la xañ say droit te tamit ñu jàppe la comme seen bopp di la dimbaleeg yooyu ngeen forme benn corps looloo tax ak tamit yi ci jëm di julli ji àjjuma yu mel noonu ak yi nga xam ne farata la nga koy def mais en aucun cas du ne yow loolu day tax boo yow doo tuub déedéet sëriñ diw kenn du ko wax xaaral ba mu ñëw déedéet Seydina Nu'aym ngi Ibn Mas'ud dafa tuub ba muy tuub mu nga ca biir kuffaaru Ghatafan ya Quraysh waaye mu tuub foofu kenn yowul ndax affaire personnelle la mu ñëw ci Yonent bi alayhi salaatu ne ko inni qad aslamtu dëgg dëgg tuub naa wa inna qawmi lam ya'lamu bi islaami te samay ñoñ xamuñ ne tuub naa léegi nag fa murni bi ma shi digal ma léegi lu la neex loo xam ne mën naa koo jouer ngir situation bi ngeen nekk bu ma ci mënee teggi dara man en tant que nouveau musulman digal ma ma def Allahu akbar ñii ñoo xamoon responsabilité mooy ñoom dugguñu ci l'islam di xaar ay avantage waaye ñoom dañoo dugg ci l'islam ci saase ñuy xool lan lañu mën a apporter diine ji xam nga ne ñaari vision yooyu bokkuñu shattaana waay waay shattaana ma bayna hada ak leneen wa tilk xam nga ne moos wute na ki ki nga xam ne moom lislaam moom ñëw fi ngir ay avantage da cee dugg premier jour am la mettre ses capacités ses talents teg ko ci buntu néegu l'islam kërug l'islam ne samay talent wa ngi léegi digal leen ma loo xam ne man naa ko apporter de bien ngir sama communauté ngir diine ji ma nekk allahu akbar waay waay waay ñun nag nii lañ war a mel nii lañ war a mel te dinañ gis tamit dinañ gis insha allah seydina Sumaama ibn Usaal radiyallahu anhu moom it def Sumaama miñ jàppoon prisonnier te loolu tuddoon nañ ko boo fàttale ko mais nag yàgg na ci siira bi bi ñuy gis ahkaamul masaajid attey masjid jàkka ak rôle yi nga xam ne les rôles yi nga xam ne moom la jàkka jouer ci yi nga xam ne yooyu lay jouer ci dundug ju euh, li euh, histoire l'islam ak te war koo jouer ba léegi biñ naan bokk na ci rôle yooyu mooy jàkka ji jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam nekkoon na prison en même temps dañ fa doon julli waaye prison la woon ndax Seydina Sumaama ibnu uthal comme ni mu nee ci saxiixu imaamul buxaari rahmatullah alayhi foofu lañ ko takkoon waaw ba mu tuubee histoire bi jarul du objectif bi te loolu masoon nañ ko tudd jamono yooyu buñ ci àggaatee ci biir siira bi insha allah dinañ ci gën a dugg ba mu tuubee li mu njëkk a def li mu njëkk a def dafa décréter embargo économique contre Quraish waaw moom li mu njëkk a def mooy Quraysh dañuy sonal jullit ñi di leen tëkku di xareek ñoom boobu léegi di leen menacer comme que ñun ñoo leen di ñun ñoo leen assurer affaire ay or yooyu noonu ñoo xam ne moom la ñuy dunde man mi nga xamante ne nii man maay euh, sangu waa waa waa sama gox bi nga xam ne ñooy ravitailler Quraysh comme que dugg naa ci lislaam la première action bu may jóor mooy damay couper pont yooyu ba Quraysh xam ne nag haa jullit ñi ñàkkuñu doole te tamit euh, am nañu koo xam ne man na leen a fayul te man ci ñoom laa bokk mooy première nit ku ah, buñ la laajee ci l'islam ku njëkk a teg embargo économique contre ay kufaar neel Sumaama ibnu Usaal radiyallahu anhu wa ardaa moom it loolu la woon dafa ñëw ñëwul di laaj avantage ne dugg naa ci lislaam léegi ana sadaqaat yeeg ana kii yii bon dégg naa am na azaka yu ñuy joxe yooyu noonu moom nan laay fexe ba am ci avantage yii Seydina Omar yow dégg naa sa jamono jii léegi naa da am na ay ay ay ay diiwaan goo yor goo xam ne recenser nit ñi di leen jox ci alal yeeg yooyu allocation bu doon tey ana samay allocation mooy loolu esprit boobu nga xam ne ñu bari loolu lañ yor esprit mercantile boobu nga xam ak intérêt personnel dund dëgg du mel noonu dund dëgg yow boo ñëwee ana lan pierre édifice l'islam bi nga xam ne taxaw na ba pare yow dara da yow yokkal mooy boo ci defee mu dem boo ci deful mu dem ci la ne war a wàcc léegi nag nga puus mu dem nga ñàkk puus mu dem de yow nag sa honneur la nga teg ci loxo ñu ne yow bokkoon nga ci buur yàlla faye la loolu te moom kese mu tax waaye dara boo bàyyee boo deful dara it buur yàlla tàggat na ñoo xam ne ñoom ñoo koy def seydina Nu'aym ibn Mas'ud al-Ghatafani al-Ashja'i mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom bi mu tuubee tuub naa te samay ñoñ yëgul ne tuub naa ñu tuub naa fa murni bi ma shit digal ma lu la soob digal ma lu la neex fa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko innama anta fiina rajulun waaxid fa xaddil anna in istata'ta fa inna al-harba xad'a wala xud'a yeneen tamit alayhi salaatu salaam ne ne Nu'aym ne ko yow de benn nit nga mooy kenn nga rek ci ñun fa inna innama anta fiina rajulun waaxid yow de kenn nga ci ñun kuy door a ñëw fa xaddil anna in istata léegi yow sa rôle bi ma lay digal comme que ñëw nga euh, alhamdulillah léegi yow li ma soxla ci yow fa xaddil anna yow fexeel euh, li ñu dal fexeel Quraysh nga fexe loo ñu mën a teggile Quraysh ñii loo ñu mën a teggile li ñu teg coalisés yi defal fa xaddil an naa fexeel gàcceel leen ñoom ñu soriñu inistataada boo ko manee yow boo ko manee defal lool ndax fa innal xarba xudaa ndax kat xare xeex xudaa ay pexe la xeex ay pexe la ah. loolu euh, euh, loolu noonu inna alxarba xudaa loolu noonu euh, imaam al Buxaari yi daal na koy solo ak imaam Muslim ak ñeneen muy xadis boo xam ne côté bii lii nii mooy wax gii nii mu muttafaqun alayhi la yonent mi alayhi salaatu salaam ne innal harba dafa bokk ci jawaami'ul kalim yi nga xam ne moom la ne innama euh, suñu boroom bokk na ci lim ko gënale yeneen kii yi ci yeneen ci yonent yi mooy mu jox ko li nga xam ne mooy kàddu yi nga xam ne dañoo dañoo mëdd te dajale lu gàtt lay wax àddina bi yépp mu nekk géej goo xam ne du jeex mu ne fa innal harba ndax yëgal na yow Nu'aym ko ne xare xudaa ay pexe la ah mooy bu dee ne ay pexe ngay teg mooy ne instant bii boo demee ñu ñu waa Quraysh ne la walla waa Ghatafan soupçonné ci yow ne la Nu'aym luñ la wax mooy boo defee boo fa jaayee naan damay jaay sincère man bu ma ñëwee noo kii mais gars yi dañ lay yow sab noon di waaj a xare yow ay journalistes ñëw di la laaj ñeen vous disposez combien d'hélicoptères nga wax ko le nombre exact yan année la nga ne année soixante-dix yi ya yow yow sawaay naan ndax man moom dëgg rek dëggoo waaye gars yi dañ lay éliminer yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko nag fexeel yow bu dee man nga ñoo gàcceel gàcceel waa Quraysh daal teggil ñu pression beeg ak xatafaat sa ñoññi sa ñoññi yi ñu teg defal léegi nag Seydina Nu'aym ibn Mas'ud daal di jël nag am mission kon mission bi soxla woon bi nga xam ne moom soxlawul woon dara dafa ñëw rek laaj bàyyee boppam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fu mu ko utiliser ne ko doxalal lii lu mu ko mu mu d'accord loolu nag loolu mooy rôlu muslim te loolu la muslim wommatu ki wommatu aji wommatu ji loolu lay tekki mooy ne man damaa wommatu ak ngir yàlla ngir yonentam aleyhi salaatu wassalaam bu doon tey dañ naan ab soldat laa rek boo xam ne bi ñu génnee ci concours bi léegi nag léegi soit ñu yóbbuma ma nekk policier boo xamante ne nii moom ministère ba ne nekk ñu yóbbuma ma détachement yi ci région yi wala yéen ñii waa pompe waa pompier ñëw daal di jël ñenn ñi former ji leen wala ñu mel noonu gendarmerie wala ñu mel noonu mais nga toog yow di xaar. te doo def benn ne lii mooy sama motivation loolu mooy kii mooy da toog ne man daal li mu wax mooy motivation mooy lan mooy ne man daal tuub naa te gaa yi yëguñu ma léegi nag digal ma lu la neex lool mooy ci loo xam ne man naa cee dimbali ba li ñu dal li dal julli ñi li leen dal ma man cee ma man koo wàññi yeneen ci baa lay saar saam jox ko feuille de route ne ko teggil ci pression bi ñu dal defal boo ko mënee ndax kat xeex ay pexe la waaw fokk ay naxante la fokk ngeen di naxante sinon boo kiiwee rek waa ji daal di lay escanté sa noon mu ne fa xaraja Nu'aym ibn Mas'ud hatta ata Bani Qurayza léegi mu génn di doxi mission bi fi mu njëkk a dem te ñoo gënoon a loolu la gis ne commencé ci ñoom moo gën mooy mu commencé juifu Banu Qurayza yi wa kaana lahum nadiman fil jaahiliya moom nag dafa newoon moom lañ naan un commensal ci français commensal mooy waajoo xam ne euh, yéen yéenay naanandoo toog di jëlandoo benn po di ngoon na la loo léeg-léeg bu ngeen amee pot wala benn verre bu ngeen di lu ngeen di naan lu xam ne da ko bëgg bokk ak diw waxtaanaale ngir wane seen affinité ak seetu kii waaye passer un peu de temps boo amee yooyu rek yàkkoo koy toog loolu mooy an-nadim irwa un-nadim yaa ngi dégg lool irwa un-nadim téere a cheikh Mouhamad Diop Lamine <coughs> Ahmad Lamine Diop Dagana euh, rahmatullahi alayhi an nadim kon mooy loolu mooy le commensal moom nag dafa waa Banu Qurayza loolu la doonoon ci ñoom mooy ku amoon ak ñoom ay affinité lañ te tamit ñu jege ñëwoon lañ dafa doon dem di waxtaan ak ñoom di bokk ak ñoom po yi ñuy naan ñu nekk un tour de table ñuy naan di déguster li ñuy déguster ci laata muy tuub moom loolu lañ ko xamee woon noonu moom Nu'aym ibn Mas'ud mu dikkal leen nag fa qaala mu ne leen yaa bani Qurayza yéen yahuudu bani Qurayza qad araftum wuddii iyaakum wa xaasatan ma bayni wa baynakum qaalu sadaqta lasta indana bi muttaham mu ñëw ne leen yéen waa banu Qurayza de xam ngeen cofeel gi nga xam ne moom laa am ci yéen rawatina euh, dox jàmm tànki jàmm yi nga xam ne ak affinité yi nga xam ne moo dox sama diggante gi yéen juif yi ne ko sadaqta a Nu'aym wax nga dëgg ndax lasta indana bi muttaham yow doo fi ñun ku ñuy tuumaal yow moom bokkoo ci ñi ñuy tuumaal ñi nga xam ne am nañ ci ñoom ay bon naan ñii daal bon peut wóoruñu ko waa yow moom bokkoo ci ñooñ yow moom suñu suñu mbokku dëgg nga yow Nu'aym doo ku ñuy tuumaal doo ku ñuy soupçonner ci ñun yahuud Banu Qurayza fa qaala lahum bi mu assuré lool mu ne leen inna qurayshan wa ghatafana laysu ka antum al baladu baladukum fiihi amwaalukum wa abnaa'ukum wa nisaa'ukum laa taqdiruuna ala an tatahawwalu minhu ilaa ghayrihi wa inna qurayshan wa ghatafana qad jaa'u li harbi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi wa qad zaahartumuhum alayhi wa baladukum wa nisaa'ukum wa amwaalukum bighayrihi falaysu ka antum wa baladuhum wa nisaa'uhum wa amwaaluhum bighayrihi kon nag fa laysu ka antum fa in ra'aw nuhzatan asaabuha wa in kaana ghayru dhalika lahiqu bi biladikum bi biladihim wa khallaw baynakum wa bayna ar-rajul bi baladikum wa la taqata lakum bihi in khala bikum fala tuqatilu ma'a al-qawmi hatta ta'khudhu minhum ruhunan min ashrafihim yakununa bi aydikum thiqatan lakum ala an tuqaatilu ma'ahum muhammadan sallallahu alayhi wa sallam hatta léegi mu ne leen moom Seydina Nu'aym ibn Mas'ud ñe kon ginnaaw bi ngeen xamee loolu ci man yëg leen ne Quraysh ñii Quraysh ñu nekk fee ci gannaaw kanaan Ghatafan de Quraysh ak Ghatafan de laysuuka antum bokkuñ comme yéen de meluñ comme yéen de yéen waa Banu Qurayza sama mbokk yi Quraysh ak sama mbokk yi sama waa mbokk yi di Ghatafan bokkuñoo ak yéen de albaladu liy wane ne bokku ngeen albaladu baladukum al baladu ndax dëkk bi baladukum seen dëkk la yéen dëkk bii di Medina di Yasrib yéen seen dëkk la fii amwaalukum wa abnaa'ukum wa nisaa'ukum ci dëkk bii di Yasrib gii fi la seen alal ne fi la seeni doom ne fi la seeni soxna ne laa taqdiruuna ala an tatahawwalu minhu ila ghayri manu ngeen nag comme que noonu la demee daal di fiy jóge toxu fi gàddaay fi complètement jóge fi dem beneen dëkk bu dul bii loolu du ngeen ko man wa inna qurayshan wa ghatafana qad jaa'u li harbi muhammadin wa ashaabihi te yéen quraysh ak ghatafan dañoo ñëw ngir xeexi Seydina Muhammad moom nag du wax loolu bon du wax loolu bu ne Seydina Muhammad day jaar rek ci turu Muhammad voilà ñun ñooy wax lool sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon wa inna Qurayshan Quraysh ak Ghatafan dañoo dikk ngir xare ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ay saxaabaam radiyallahu anhu te yéen wa qad zaahartumuuhum alayhi yéen jàppale ngeen Quraysh ak waa Ghatafan kawam moom alayhi salaatu wassalaam te nag gis nga liy wane ne yéen ak waa Quraysh bokk ngeen ñoom dañ fee ñëw yéen li ma leen wax seen dëkk bi seen dëkk la seeni alal seeni doom seeni soxna fi lañ ne tey problème du am du ngeen man fee jóge di dem feneen loolu du ngeen ko man te gis nga Quraysh Ghatafan ñii ngeen di jàppale hein ñoom seeni dëkk seen dëkk seeni soxna seen alal bi ghayrihi du Yasrib de feneen la mooy waa Quraysh Makka lañ dëkk ñañu àndal côté yooyu lañu dëkk ñi nga xamante ne ni mooy Ghatafan naj di gële lañu dëkk seeni alal naj di la ne seeni doom naj di la ne seeni soxna naj di la ne kon nag fa lay suuka antum bokkuñoo comme yéen de gis nga fa in aw nuzatan asaabu ñoom nag dañ fee ñëw bu ñu amee benn porox ndollu benn occasion boo xamante ne mën nañ ko saisir ngir daldi dal ci jullit ñi dinañ ko def dinañu ko def waaye wa in kaana ghayru bu dee ne boobu ba ñu ngi fi boobu ba léegi ñu ngi fi mënuñu def dara gis nga dinañ essayer nag ñu ngi essayer umpuwoo leen ne Quraysh mu ngi essayer boobu ba léegi mu ngi essayer boobu ngir ñu ngi accès fii Medina mën a boom ñi ak waa sama mbokk yi di Ghatafan in ra'aw fa in ra'aw nuhzatan asabuha bu ñu amee benn occasion dinañ ko këf gaaw daal di koy def ngir mën benn faay ci jullit ñi mën a agsi ci ñoom waaye wa in kaana ghayru dalik lahiqu bi bilaadihim waaye gis nga bu mbir yi bu ñu jéemee jéem xam ne lii sottiwul fuñ jëm seen dëkk la ñu jëmaa ah. Quraysh ñibbi Makka waa Ghatafaan daal di ñibbi fi nga xam ne mooy naj te buñ demee wa xallaw baynakum wa bayna rajuli dañuy dem bàyyi leen yéen ngeen des fi nag ak waa ji muy Seydina Muhammad mi ya Muhammad la leen di bàyyi ñoom ñu dem ndax xam nañ ne li ñu bëggoon mënuñu ko am duñu fi toog à jusqu'à l'éternité non dañuy dem seen yoon bàyyi leen nag yéen ak waaye fii nii ci même dëkk bi wala taqata lakum bihi in xalaa te nag na leen leer ne amu ngeen benn possibilité di tenir amu ngeen benn kattan bu nee ne moom Seydina Muhammad dafa wéet moom alayhi salaatu wassalaam moo ma ci yéen kese Quraysh dem te yéen ngeen jàppale ay noonam ci kawam c'est sûr seen kaw la jëm te bu boobaa yéen xam ngeen ne doole yi doole yi yamu naa ah. moo leen ëpp doole fopp dina leen dina leen massacrer kon nag fala tuqaatilu ma'al qawmi hatta ta'khudhu minhum minhum ruhnan min ashrafihim yakununa bi aydikum ñu ne leen nag kon nag comme que Nu'aym mu ne leen comme que demee ne nii kon yéen Banu ba bu leen nangoo engagé wu ci xeex bi joxe ngeen seen parole ba pare mais bu leen def benn action buy wane ni yéen participer ngeen ci xeex bi falaat bu leen xeex ànd ak ñooma ah. fee jëlu ngeen ci ñoom ay garantie ay gaaj yoo xam ne ci nan ngeen koy jëlee ruhunan min ashrafihim da ngeen naan leen laaj leen waa Quraysh sa Ghatafan laaj leen leen ne leen ñun waa Banu la sawaay comme que mbir yi nii la demee mooy wóoru na ne Quraysh ak Ghatafan mais buñ ñibbi woon nag ñun ah. léegi nag comme que demee na noonu yéen bu leen engagé wu ngeen laaj leen loo xamante ne nii kon jël leen ci ñoom ay gaa ay garantie yu leer yoo xam ne ruhuna min ashrafin li muy demee ngeen la leen yee Quraysh ak Ghatafan ñun pour ñu engagé wu il faut ngeen jox ñu ay ay ay kilifa ci yéen ñoo xam ne dañuy ñëw fii ci Banu Qurayza nekk ak ñun ñu téye leen ñu nekk fii pour luy wane ne muy ay engagement yu leer loo xam ne garanti la pour wan ne yéen du ngeen daw fekk objectif bi tax ngeen ñëw amul bi tax tamit ñun xoyay daal li ñuy wax li ñuy wax bañ d'accord laaj leen leen loolu man no ay mu seen mbo seen xarit laa seen mbokk laa def leen loolu bu ko defee buñ leen joxee ñooñu noonu ngeen téye leen mu nekk siqatan lakum ala an tuqaatilu ma'ahum muhammadan hatta tunajizu bu ko defee mu nekk garantie gu leer loo xamante ne nii mooy wale ñoom seen bonne foi voilà ñoom Quraysh Xatafaan seen bonne foi luy wane ne ah ñoom kat wax dëgg yàlla pare nañ li tax ñu nangu ñoo jox ci seen kilifa yi ñoo xam ne fii lañuy nekk ak ñun ba bu ñu dawee ñu man leen a jàpp def leen monnaie de change bien sûr ak yonent bi alayhi salaatu salaam ngir mu baleen léegi yéen laaj leen loolu ñu jox leen bam leen lii seen bonne foi la buñ leen joxee loolu te nag bu leen nangu lu dul ñu jox leen garantie yooyu bu ñu defee noonu nag voilà ngeen leen leen nag waa léegi ñun mën nañoo engagé wu ngir xeex ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ni ñu koy déggatee ah, léegi bi mu waxee loolu juifu Banu Qurayza yi ñu ne ko laqad asharta biir ra'yi ne ko ah Nu'aym nag oh Nu'aym nag nag li nga xam ne mooy xalaat bu baax bi yow mii yaa ñu xalaatal xalaat bu baax bi ñun erreur lañ naroon def ñun suñ tentative yi erreur la woon laqad dëgg dëgg achar te junjuga bir ra'yi ci xalaat bu baax bi yow xalaat bi nga xam ne mooy bu jub bi ar ra'yu sadid yow yaa ci teg sa loxo mooy ne nii la def waay waay waaye yal na la buur yàlla fay waay Nuaym waay waay Nuaym Nuaym lii wone nga ne nag yow yow yow suñu waay nga ndax lii moo gën a wóor lii nga wax moom bu ñu ko defee c'est sûr que waa Quraysh moom soit ñu def ko wala ñun duñu engagé wu léegi nag Seydina Nuaym kon daal di am juif yi daal di koy wax lool jëlëg ñoom ne kon ñun noonu la ñuy def léegi bi mu paree ci yahuud yi fan la dem mu war a dem gisi waa Quraysh ah, ak ñi nga xam ne mooy seeni alliés mu ne thumma xaraja xatta ataa qurayshan fa qaala li abi sufyaan ibn harb wa man ma'a mu génn ba ni muy agsee ci waa Quraysh mu jóge ci juifu banu Qurayza yi dikkal waa Quraysh mooy fa ñu ne ca gannaaw kanaal ba fa qaala li abi Sufyaan ibn Harb wa man ma'ahu min rijaali Quraysh mu ñëw ne Abu Sufyaan mi nga xam ni moom non seulement moo jiite Quraysh mais armée coalisée yi moom ci loxoom lañ ko teg waaye cette fois-ci Nuaym day joué par radiyallahu anhu par mbooloo ku nekk Quraysh ki leen jiite après mu dem ci Ghatafan bokkam yi mu dikkal sangu Quraysh di Abu Sufyan Saxr ibn xar mu ne ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ci ponkali ci góoru Quraysh mooy ci kilifaay Quraysh yi ñoomin Ikrima ñoomin euh, Safwan ibn Umayya ñu ne leen mu ne leen moom Seydina Nu'aym ibn Mas'ud al-Ghatafani mu ne qad araftum wuddii lakum wa firaaqi muhammada sallallahu alayhi wa sallam wa innahu qad balaganii amrun qad ra'aytu calayya xaqan an uballigakumu nusxan lakum faktumuu canni qaalu nafcal mu ñëw ne leen yéen de xam ngeen wuddi lakum wa firaaqi muhammada sallallahu alayhi ni yéen Quraysh Abu Sufyaan kilifa ak yéen kilifaay Quraysh xam ngeen man sama cofeel gi nga xam ne moom laa am pour yéen waa Quraysh ak tamit ni ma tàqale koo aw maag lien zéro zéro lien lien aw ma benn lien lenn lu ma lu may boole lu ma taqale ak ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen man ni ma ko bañee ak ni nga xamante ne nii vraiment diine ji indi noon laa noonu laa taqale ko moom bañ ko moom it loolu moom Quraysh yéen waa sangu Quraysh foog naa loolu xam ngeen ko ci man cofeel gi ma am ci yéen ak taqale ko gi ma taqale ko ak Seydina Muhammad ci boppam islaamam géeg lim fi indi wa innahu te nag dëgg-dëgg xad balaghani amrun qad ra'aytu alayya haqqan an uballighakum comme que nag noonu la deme cofeel gi ma am ci yéen ni mu réye ba mënuñu koo natt aa ah, man nag li tax mu ñëw tey gis ci leen yow Abu Sufyaan ak sangu Quraysh yéen waa sangu Quraysh mooy dama jote benn mbir moo xamante ne nii ci information man ci sama bopp naroon naa koo nëbb mais dama ne àq la gis naa ne àq la ci man awma droit bañ leen koo wax ndax bu boobaa cofeel gi ma leen amal loolu noonu mën nañ ko remettre en cause mën nañ ne kii lim wax du dëgg waaye nag cofeel googu di takk ci sama xol bi ngir yéen waa Quraysh looloo ma poussé ba lii nii information bii ma jot ma gis ne ah àq la nag ma daldi ñëw ba daldi leen koy jottali wax leen loolu bu ma defee lii nag nusxan lakum c'est pour vous conseiller nekk koo xam ne da leen di bon conseil la leen di jox looloo tax ma ñëw kon nag léegi yéen leen rekk laa ñaan ci yéen faktumu anni na ngeen ma nëbbal de bu kenn yëg ne man maa leen ko wax ndax bu ñu ko yëgee rek du baax risque laa jël ndax cofeel gi ma am ci yéen loolu la de ma wax ko waaye sinon manoon naa ko bañ a wax te bu boobaa kon cofeel gi dootul dëgg léegi nag yéen waa ma'ashara Quraysh fattumu anni nëbbal leen ma bu kenn yëg ne lii maa leen ko nettali qaalu nafal ñoom Abu Sufyan ne ko loolu nga wax moom lañuy def léegi kon man ngaa dikk ci li nga dégg muy lu garaaw information boobu mbir mi nga dégg wax ñu qaala mu ne leen ta'allamu anna ma'shara yahuuda qad nadimu ala ma sana'u fi ma wa bayna muhammadin sallallahu alayhi waqad arsaluu ilayhi anna qad nadimna ala ma fa'alna fa hal yurdika an naxuda laka min alqabilatayni min qurayshin wa gatafaana rijalan min ashraafihim fa nuctiyakum fa tadriba anaaqahum summa nakuuna macaka ala man baqiya minhum xatta tastas'ilahum fa arsala ilayhim sallallahu alayhi wa sallam annaam Seydina Nu'aym mu ne leen yéen yëg leen ne yéen mbooloom Quraysh li may li ma jote ci information mooy lii mooy yëg leen yéen mbooloom Quraysh këni gis nga juifu Banu Qurayza yii nii ne yéen lañuy jàppale ba Huyay ibn Akhtab ñëw wax leen ko seen mbokk mi an-Nadari yëg leen ne ñoom ñooñu juif yooyu yu Banu Qurayza yi qad nadimu ala ma sana'u fii ma baynahu wa bayna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nañu ci li nga xamante ne moom lañu def seen diggante ak Seydina Muhammad alayhi salaam ginnaaw bi leen ay accord lii accord ya seen diggante moom ñu xotti woon ko ci le fait yi ñu ne yéen lañuy jàppale loolu noonu rëccu nañ ko te pour wane seenug rëccu dañoo yónnee ci moom dañoo yónnee ay ndaw ci seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ne ko euh, dëgg-dëgg ñun de rëccu nañu ci li nga xam ne moom lañu def bañoon laa jàppale ba ne dañuy jàppale ñi nga xam ne ñooy waa Quraysh ak Ghatafan loolu moom rëccu nañu lii wane ne nag rëccu nañ ko ñun juifu Banu Qurayza yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ lay tegal benn marché fa hal yurdika an na'khudha laka min al min Quraysh wa Ghatafan rijalan min ashrafihim mu ne est-ce que dina la gërëm di gërëm yow Seydina Muhammad mooy émissaire juif yi wax ak moom ci li Nuaym di nettali waa Quraysh ne ko fahal yurdika ndax du la gërëm loo an naxuda ndax doo gërëm ci ñu jàpp ci ñaari tribu yu mag yi di Quraysh ak Ghatafan rijalan min ay góor yoo xam ne pas n'importe ay lambda non ay ponkal ci seen kilifa yu mag yi ñi nga xam ne ñooy boroom ndomba tànk yi fi ñoom ndax bëggoo ñu jàppal la ay góor ci ñoom waa léegi pour lan fa nu'tiyakahum fa nu'tiyakahum fa tadriba a'naqahum bu ko defee ñun dañ la koy jox dañ leen di jël góor ñooñu daal la koy jox yow Seydina Muhammad nga daal di dóor seen doq waaw summa nakuna ma'aka baqiya ala man baqiya minhum hatta nastasilahu léegi buñ la jàppalee ñooñu nga dóor seen doq rey leen li des ci ñoom mooy ñi des ñun pare nañ nag tey ñëw jàppale la doxal la suñu accord ya waxoon ak yow ba ni ñuy déjjatee ñi nga xam ne ñoo des ci ñoom nee na ñu waxee loolu def proposition boobu yonent mi alayhi salaatu salaam mu yónnee ci ñoom ne leen d'accord na léegi nag Seydina Nuaym ne leen gis ngeen nag lii nii mooy li ma yëg muy lu garaaw ma gis ni àq ci man aw ma droit noppale noppaale ko noppi laa noppiwaale ko ba looloo tax ma ñëw gis leen di leen ko wax léegi nag dama leen di conseiller ginnaaw bi ma leen waxee lii déglu leen fa in ba'athat ilaykum yahuudu yaltamisuuna minkum ruhunan min rijaalikum falaa tadfa'u ilayhim minkum rajulan waahidan mu ne leen nag léegi sama conseil pour yéen lii la gis nga dil waa ñii de moom la moom la yahuud yi te bés nag bu ñu yónnee ci yéen ngir bëgg am ay garantie ay gaaj ci ay góor yu ngeen leen di jox ngir ñu téye leen bu leen leen jox kenn ci yéen bu yeboo mu leer rek plan bi lii bés bu ngeen fi nangoo yéen Quraysh ba jox leen benn nit mooy da leen ñoom buñ ko récupérer dañ koy jox Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam mu cor baatu kooku kon yéen bu leen ko def mukk waa Quraysh jàpp loolu léegi kon rôle waa Quraysh joué na foofu ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ko innal harba xudaa ne ko li nga xam ne mooy mooy xare ay pexe la waaw ay naxaate la mooy lii la fokk nga fokk mu def lii sinon duñ ci génn waaw fa innal xarb al xarba loolu la léegi nag bi nga xamante ne loolu am na léegi mu des ñan mbokkam yi mu des mbokkam yi ñan ñooy mbokkam waa Ghatafan ah dem na ci kii nu mu tudd ah, ci ci ci waa waa waa waa waa juif yi dem na ci ñoom am fa la muy am wax leen ñoomit ñu gëm mu daal di dem ci ñi nga xamante ne ñooy euh, Quraysh wax leen lim leen di wax waa Quraysh tamit daal di gëm lool jàpp lool léegi nag mu des benn côté mooy li nga xamante ne ni mooy waa Quraysh waa Ghatafan waaw léegi loolu la imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi ba léegi ñu ngi ci riwaayam di continuer mu ne summa xaraja xatta ataa Gatafaana bi mu jógee ci waa Quraysh Abu Sufyaan ak sangu Quraysh Seydina Nu'aym ibn Mas'ud daldi génn ba ni muy jóge foofu dem ci fi waa Gatafaan campé ak ñi ñu àndal mu ne leen yaa ma'shara Ghatafan innakum asli wa ashirati wa ahabbu an-naasi ilay wala araakum tattahimuuni qaalu sadaqta maa anta indana bi muttaham mu ñëw ci ñoom ne leen yéen mbooloom Ghatafan yéen de yéenay sama cosaan te yéen yéenay sama famille te yéen yéenay ñi ñi ma gën sopp ci nit ñi te nag gisuma ni fooguma ne yéen waa Ghatafan dangeen mooy tuumal man Nu'aym xaalu ñu ne ko sadaqta wax nga dëgg yow moom duñu la tuumaal maa anta indana bi muttaham ne ko yow de nekkoo ci ñun koo xamante ne nii ñuy tuumal la xaala mu ne leen nag comme que xam ngeen loolu lépp te ngeen ci xam ngeen lool kon nag faktumu an nii nangeen ngeen ma nëbbal li nga xam ne moom laa leen di bëgg a wax xaalu mbokkam yi ne ko nafal dinañu def loolu kese lañuy def xaalu ñu ne ko nafaal li nga bëgg la ñuy def li nga wax kese la def summa qaala lahum ginnaaw gi gaa yi ne ko misla ma qaala mu wax leen ñoom moom mu wax leen misla ma qaala li quraysh mu wax leen comme li nga xam ne loolu la wax waa quraysh wa xadarahum ma xadarahum mu mu mettre leen attention nag gannaaw bi mu leen waxee li mu wax Quraysh def loo leen attention mooy tëndaku leen leen comme ni nga xam ne loolu la waxoon waa Quraysh ne leen bés bu ñu yónnee ci yéen naan nangeen ngeen leen jox kenn na bañ léegi ñoom it ñoom ñoom bi mu leen waxee lool ñu daal di jàpp loolu comme ni waa Quraysh jàppe woon na le mu ne fa lamma kaanat laylatu sabti min shawwal sanata xamsin wa kaana min sun'i llahi ta'ala li rasulihi sallallahu alayhi an arsala abu sufyan ibn harbin wa ru'uusu Ghatafaan ilaa banii Qurayza Ikrimata ibn Abi Jahl fii nafarin min Quraysh wa Ghatafaan faqaala lahum inna lasnaa bidaari muqaam qad halaka al-xuff wal-xaafir fa a'iddu lil-qitaali hattaa nunaajiza Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa nafruga minhu mimmaa baynanaa wa baynahu Eh, léegi bi Seydina Nu'aym ibn Mas'ud doxalee loolu ba pare ah, bi nga xam ne ci la waa Ghatafaan ak waa su ku nekk jàpp li nga jàpp mu ne bi nga xam ne nag ci la guddik samedi guddi gaaw di guddik samedi ci weeru shawaal ci cinquième année bi mu ne moom imaam ibn isxaaq ci riwaayam bi te loolu nekkoon ci li nga xam ne mbiru yàlla lewoon mooy lii moom mooy dogalu yàlla dëgg la loo xam ne moom la defal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy léegi nag abu na ibn harb daldi yónnee ak kilifaay Ghatafaan yi ñoom Uyayna ibn Hisn ñu daal yónnee ci waa Banu Qurayza yónnee leen benn délégation boo xam ne ki ko jiite woon mooy Ikrima ibn Abi Jahl a ànd ak benn mbooloo mu rëy ci waa Quraysh ak waa Ghatafaan ñu def délégation ngir ñu dem fan doo def gisi waa Banu Qurayza bi ñu agsee ñu ne leen inna lasna bi daari muqaam ñu ne leen ñun fii ñu ne fii nii nekkuñu fi ngir sax fi dangeen di yëg ngeen juif yi ne ñun waa Quraysh ak Ghatafan ñëwuñu fii ngir dëkk fi à l'éternité non nekkuñu foo xam ne dañ fiy sax di fi nekk ndax nag gis ngeen ne yàgg nañ fi boobu ba léegi ba sax xat halakal wal xaafir ba sunu géléem yi al xuff mooy géléem yi wal xaafir ak ak li nga xam ne mooy fas yi ndax bu ci nekk dañ ko tudde partie ci ñoom lañ tudde mbir mi xam nga al xuff lool ci géléem lay ne xaafir mooy mooy tànk yi mais loolu waaye ñun sabo yi sabo yi mais ñun ci jublu bu ñu nee xaafir mooy fas yi xuff mooy yu gëléem yi mu ne ñu ne leen nag yéen waa Banu Qurayza yëg leen ne qad halaka alku na commencé nañu loof ba yenn yee ngi dee al xuff suñu gëléem yi wal xaafir ndax amuñu sax caawa buñ leen lekk buñ leen jox ñuy lekk mënatuñoo tenir nag di fi def siège boo xam ne à l'éternité la léegi ni ngeen di def yéen fa a'iddu lil qitaali hatta nunaajisa muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa nafruwa wa nafruwa mimma wa bayna léegi nag tey dañ leen di woo lii suñu tànk mooy comme que mënatuñu fee yàgg comme ni ñu fi yàgge woon dañoo bëggoon nag ngeen waajal fa a'iddu lil qitaal waajal leen ngir nag ñu doone nag lasu final te lool yéen rek ñu ci mën a dimbali ndax yéen a nekk ci seen seen ginnaaw ñoom ñun moom problème bi mooy gis ngeen canal bi boobu ba léegi mais dinañ fexe niñ defoon fan yi yépp dinañ ko def acculer leen yéen ngeen jóge ci seen ginnaaw bu ko defee ñoom bu ñu leen di géem a tourner ci yéen ñun ñu fexe ci yi nga xam ne dafa xat ci kanaal bi ñu fexe jaar foofu man faa tëbal suñuy fas mën a dugg comme ni ñoom Amr ak Abd Wudd dugge woon kon nag fa a'iddu lil qitaali hatta nunaajiza Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam kon waajal leen préparer leen ngir xare ba ni nga xam ne nag ci lañuy jàmmaarloog Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pare nag li nga xam ne vraiment li naan achever quand même le travail finir le travail il faut finir il faut savoir finir le boulot wa nafro bu ko defee ñu jeexal mimma baynana wa bayna différent bi dox suñu diggante ak moom sallallahu alayhi wa sallam kon nag yéen loolu lañ soxla yéen ci yéen waa Banu Qurayza waa déglu gaa yi ñu wax ba pare ñu ne leen dégg nañ li ngeen wax léegi nag ñu yónnee ñu yónnee ci ñoom quoi après ñu yónnee ci ñoom ñeleen fa arsalu ilayhim innal yawma ñu yónnee ci ñoom ne leen innal yawma yawma sabt ne leen taykat di xam ne yéen bés bi ngeen bëgg ñu ñu xare ci dugg ci xeex bi ah yéen xanaa dangeen a fàtte ne samedi la di bésu samedi la te yéen wa huwa yawmun la na'malu fihi shay'an te loolu mooy sabat la samedi mooy suñu jour de fête te jour la boo xam ne bu ñëwee ñun duñu ci liggéey moo tax juif yi duñ liggéey jour tam euh, samedi moo tax seen magasin yi day tëj dañuy tëj samedi mooy seen jouru fête mu bari ay interdit nag yu bari sax mu ñoo ne leen te yéen xam ngeen ne huwa yawmun la na'malu fihi shay'an ñu ci jëf dara non seulement duñ ci liggéey mais duñ ci entreprendre dara wa qad kaana ahdatha fiina ba'duna hadathan fa asaabahum ma lam yaxaf ma lam yaxfa aleykum ne leen nag bésu samedi ci suñu maam yi ni ñu jiitu woon mas nañ ci def loo xamante ne nii waruñu ko woon a def ko defee mu dal leen la leen daloon loo xam ne nëbbuwul ci kenn ba yéen waa Quraysh sax xam ngeen ko mooy la gaa yi nga xam ne dañ doon kii ca suuratul baqara ñu tere leen kii bésu ñuy napp bésu samedi léegi ñoom ñu ñu teg benn plan bu guddee <clears throat> balaa samedi jot ñu teg mbaal yi bu ñu bu samedi bi weesoo ñu xëcc mbaal yi jën yi fees dell ci biir mbaal yi ndax samedi la ba la jën yi doon fees ci ci ci tafes gi te doonuñu woon mën napp ndax seen bés boobu la woon dañ leen koo tere ñu ciy liggéey léegi nag ñu teg xiila benn pexe boo xam ne léegi nag dañ koy def bu ko defee samedi bu jën yi ñëwee jën yépp dugg ci mbaal yi bu dimanche ñu xëcc ne ñun nag liggéey woon samedi suñu boroom ne kuunoo qiradatan xaasi it def leen ay golo léegi nag loolu nag la fàttali waa Quraysh ne leen ñun nag am na ci ñun ñoo xam ne ci ñuy jiitu woon masoon nañ ci def loo xam ne du noonu mu dal leen mooy def lu wuteeg bañ a cee def dara ñu dem di ci di ci nappi bala leen ci dal dal leenta loolu maalam yax fa aleykum na buul ci yéen waa Quraysh ak waa xam ngeen loolu walas naa te ñun sax yahuudu banu Qurayza yi malgré après loolu sax ma'a dhalika ak loolu sax billadhina nuqaatilu ma'akum muhammadan hatta tu'tuna ruhnan min rijalikum yakununa bi aydina thiqatan lana hatta nunajiza muhammada fa inna nakhsha in darrasatkum al-harbu washtadda alaykum al-qitalu an tanshamiru ila bilaadikum wa tatrukuna warrajulu fi bilaadina wala taaqata lana bi dhalika min léegi juif yi na ñoom Ikrima biñ leen dégloo ñu wax ba pare ñu tontu leen yi ba pare tegal leen ci ne leen te malgré euh, malgré lii lépp sax avec tout sax ñun dañoo nekkul sax di xeex contre Seydina Muhammad fekk yéen sallallahu alayhi wa sallam fekk yéen waa Quraysh Ghatafan joxu ngeen ñu ñi nga xamante ne joxu ngeen ñu ay garantie yoo xam ne pas ay garantie alal de ci seen nit ñi ngeen ñuy jox bu ko defee ñu nekk ci suñuy loxo mu leer ñu mu nekk seen bonne foi luy wane seen bonne fois ba ni nga xam ne ci lañuy bu ngeen ñu joxee noonu nag boobaa ñu man a song Seydina Muhammad xare ak moom ba jële ko fi ndax kat ñun li tax ñuy def lool dañuy ragal que yéen bu leen bu xare bi taree ci yéen bu xare bi taree ci yéen nga xam ne ñu bari daal di dee ci yéen mbir mi washtadda alaykumul qital xeex bi metti ci yéen foofu nga xam ne moom moom seen désavantage la du seen avantage an tanshamiru ngeen gaaw daw ilaa bilaadikum ci seen dëkk ya wa tatrukuna ngeen bàyyi ñu fii nii Yasrib war rajulu fii bilaadina te Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu dëkk la dëkk te nag bu boobaa bu ngeen dawee bàyyi ñu fi wala taaqata lana bi daalika min amuñu amuñu force tenir ko tête loolu manula ne dañuy gañu waaw léegi daal juif yi wax gaayu suba samedi la loolu mënuñu koo def yéen ngeen bàyyi ba guddi samedi ngeen ñëw loolu mënuñu koo def suba mënuñoo xeex ndax li daloon li ñu li ma leen wax waaye tamit même malgré tout ça ñun xeex ak yéen duñu xeex contre Seydina Muhammad ànd ak yéen sallallahu alayhi wa sallam ngeen jox ñu ay garantie waaw jox leen ñu seen kilifa yi ñoo xamante ni suñuy loxo lañuy ne ba bu ngeen dawee xar bi xare bi tar ci yéen tar ci yéen ngeen dem ñun bu defee ñu man ko ah ñu mën a bu boobaa ñu mën a génn door a mën a xeex ak yéen ndax dañuy ragal bu taree ngeen daw bàyyi ñu fi te moom ci suñu réew mii la dëkk voilà léegi nag ñoom Ikrima bi leen yahuudu Banu Qurayza yi waxee lool mu ne fa lamma raja'at ilayhim ar-rusulu bima qaalat Banu Qurayza qaalat Qurayshun wa Ghatafan wallahi inna alladi xaddatakum Nu'aym ibn Mas'ud Mas'ud la xaq ah mooy ñoom Ikrima bon comme kay émissaire lañ du ñoom ñooy jël dañ leen yónni du ñoom ñooy jël ay décision ñoom leen rek lañ man ñëw wax liñ leen yónni gaa yi wax leen ñu jàppali gaa yi wax dem jotal ko kilifa yi ñoom Abu Sufyaan ak ñoom Uyayna ibn Hisn léegi ñu ñëw ci ñileen leen di sangu Quraysh ak sangu Ghatafan ñu ñëw daldi leen nettali jottali leen li nga xam ne moom la leen waa Banu Qurayza wax waa Quraysh ak waa Ghatafan ne ñu ngi wàcc yàlla këne li li nga xam ne moom lañu Nu'aym mu waxoon wat nañ ne nag dëgg la gis nañ lim ñu waxoon waay waay Nu'aym Nu'aym waxati na wax na dëgg kii li mu ñu nettali woon wax ñu ko dëgg la juif yaa ngi dañu laaj ay ay ay ay garanti ñu jox leen ay nit ngir ñu seeni doq waxuñ ñu ko nee loolu lañ ci jublu léegi nag fa arsalu ila ila bani Qurayza ñu yónni ci saase ci waa banu Qurayza neneen yónniwaat gaa yi neneen delluwaat leen ngeen neneen inna wallahi la nadfa'u ilaykum rajulan wahidan min rijalina fa in kuntum turiduna al-qital fakhruju fa qatilu ñu yónniwaat leneen leen dellu leen ngeen neneen ñu ngi wat ci yàlla kene duñu leen jox kenn laa wax yéen neen di laaj ay góor ñu bari kenn kese duñu leen ko jox ci suñu góor ñi mukk léegi daal benn affaire moo am yéen juifu Banu Qurayza xooleen bu leen ñu fonto fa in kuntum turiduna al-qital fakhruju fa qatilu bu dee ne bëgg ngeen a xare participer ci xeex bi vous n'avez qu'à sortir et puis participer génn leen ngeen participer ci xare bi laa wax mais kenn lañ leen dul jox ah. gaa yi ñëw wax loolu juif fa qaalat banu qurayza waa banu qurayza bi gaa yi ñuy wax leen lool xiina intahat ilayhim ar-rusulu bi hada inna alladhi dhakara lakum nu'aym ibn mas'ud la haqq maa yuridul qawmu illa an tuqaatilu fa in ra'aw fursatan intahazuha wa in kaana ghayru dhalika shamaru ila bilaadihim wa xallaw baynakum wa bayna ar-rajuli fi baladikum juif yi nag bi gaa yi ñee wax leen loolu ne leen waa Quraysh wax leen loolu dara lañ leen dul jox bu ngeen bëggee xeex daal ngeen génn xeex mais kenn lañ leen dul jox <laughs> ñu ne haa waat nañu ci yàlla ah inna alladi dakara lakum Nu'aym ibn Mas'ud la xaq ah ñu wax ci seen xel wax seen seen biir wax ci seen bopp wax ci seen xel yi que ne ah Nu'aym ibn Mas'ud li mu waxoon li ñu tuddaloon dëgg la Quraysh Xatafaan daal. bëggul ñu dul ñun ñu participer ci xeex bi bu xeex bi demee ba ñoom luñ ko bëgge woon demewul noonu ñu daal daw bu dee ne am nañ nag benn nu mu tudd force mooy benn occasion boo xam ne dinañ ko mën a saisir ngir gañi jullit ñi boobu dinañ ko def waaye bu mbir mi méttee ci ñoom ñu daal daw gaaw dem ci seen dëkk yi dox suñu diggante daw bàyyi suñu ñu. ñun nag ñu des ci ak Seydina Muhammad kese fii ci suñu dëkk loolu lañ bëgg léegi ñu yónni ñu wax waa Quraysh ne leen hé inna wallahi ma nuqaatilu maakum hatta tu'tuna ruhunan ñu ne ñoom Ikrima mais dem ah, comme que la demee de toute façon demaat leen ngeen ne waa Quraysh ñu leen yónni ak Ghatafan fenn ñu ngi wàcc yàlla ne duñu ñu ci xeex bi duñu xare lu dul ngeen jox ñu liñ leen wax bu ngeen ñu joxul nit ñi leen wax ngeen jox ñu ko ci seen kilifa yi yëg leen ñun du xare ah ñu dem waa Quraysh ne leen fenn lañ ko deful léegi nag wa xazzara allahu baynahum buur yàlla daal di dugaluk échec seen diggante suñu borom bi subhaanahu wa taala daal di def échec seen diggante kon loolu la a ah, Seydina Nu'aym ibn Mas'ud al-Ghatafani loolu mooy li nga xamante ne nii moo dox diggante keroog moom li mu liggéey li mu def ci xare Uhud euh, Ahzab balit ba daldi féewale diggante ñi nga xam ne ñooy coalisés moom Seydina Nu'aym ibn Mas'ud al-Ghatafani radiyallahu anhu wa arda moom nag ay xadiisam bariwuñu ay xadiisam bariwuñu ah, am na xadiis boo xam ne par exemple imaam Ahmad ibn Hanbal moo ko soloo ci musnad bi muy musnadu imaam Ahmad ak ñeneen ñoo ko soloo mu jaar ci yoonu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi fekk xadis boo xam ne doomam di salama ibn nu'aym ibn mas'ud al ashja'i moo ko solo mu jëla ko ci baayam moom seydina nu'aym mu ne dégg na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di wax ñi nga xam ne ñooy émissaires yu musaylima alkaddaab ndax musaylima mooy ko doon wootewu naan ab yonent la waxoon nañ fi ay mbiram moom moo fi ñëw ne yonent mi alayhi salaatu salaam ni muy demee bon tegal ko benn marché ne ko noonu lay demee suwaa nga yor côté bii man ma yor côté bële wala ma nangu nga yor lépp waaye boo génnee àddina man maa lay doon yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko dara jox dara jox euh, caru garab bii ma yor sama loxo sax tàndarma bii boo ma ko laajoon sax duma la ko jox ba pare mu ne al Aqra ibn Habis tontul ma ko daal di dem bàyyi leen fa léegi nag moom no eh, eh, ma dafa yónne woon ay nit ci yonent bi aleyhi salaatu gi mu newoon rek ba mu nee ne nag ba mu yu ñëw lawla an ar-rusula ar-rusula la tuqtal la darabtu anaqakuma ah, ne gaa yooyu mu yónni woon ne ne leen ñaari nit la Musaylima yónni woon ci yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko budul woon ne de émissaires yi mooy ñi nga xam ne dañ leen di yónni ñuy jóge fenn même bu dee ci xare ngeen nekk ñi nga xam ne ñooy émissaires yi ñuy yónni waaleykum salaam même ñooñu noonu buñ nee même ci digg xeex bi ñii yónnee ñenn ñii yónnee ñenn kenn du kenn du rey ñooñu. mu ne ko budul woon loolu de budul woon loolu que ne loolu la ci diplomatie depuis des siècles et des ay noon lu ñu noonoo noonoo bu ñu yónnee kenn ku nekk kenn ki yónni kuy kuy dem ci kenn du ko rey waaye gisoon nañ al mujrim Amir ibn Tufayl al mujrim moom dafa rayoon émissaire yonent bi alayhi salaatu salaam yónni woon ñu mu yónni woon ar rusul ñooñu kenn waru leen a rey mais ñu rey ñoom euh, ñi nga xam ne ñooy ñoom euh, euh, Haram ibn Milhan ak ñam àndaloon yonent bi alayhi salaatu salaam nag ne leen burul woon loolu que ni kenn du rey ñooñu kon ba léegi konoonte kon dóor naa seen doq yi moom nag Seydina Nu'aym ibn Mas'ud am nañu ne muy génn àddina ci début xilaafa seydina ali ibn abi taalib anhu waaye am nañu ne noo ci xilaafa seydina uthman ibn affan ci la génne àddina wallahu taala alam ay dhalika kaan buur yàlla nag moo xam dëgg-dëgg ana lan ci ñaar yi moo nekkoon kon radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu